fa yaqulu alimamu alxafidu muhyiddin abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu dimashqiyu shafi'iyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alaa nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi sadisi wal ishriin waan abdillah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-muslimu man salima al-muslimuuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man hajara maa nahaa Allahu anhu muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah muy wax kon ci buntu bi ñu nekk boobu ba léegi eh, fukkeelu ak juróom ñaar fukkeelu buntu ak juróom benn ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa allahu minhum amiin ci sa jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiisu Seydina Abu Hurayra mooy xadiisu numéro ñaar téeméer ak fukk muy deux cent dix yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne man kaanat indahu mazlimatun li axiihi min irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna <laughs> ay <laughs> looy ree man am benn masala rek <laughs> boo xam ne mooy pas xadiis yi gis biñ gisoon bii weesu keroog yonent bi sallallahu mooy xadiis bi nettali mbiru ibnu Lutbiya ah, keroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam thumma rafa'a yadayhi hatta ruwiya bayaadu ibtayhi ba mu yëkkatee loxoom ba ñuy gis weex weexu poqataan ya waaw loolu dañ ci xame ne kon poqataan ci góor du du du du awra <laughs> waaw kenn du ne walla yow sa awra sa poqataan feeñ na mooy kon sa awra feeñ na déedéet <laughs> bokkul ci awra <laughs> waaw te tamit le fait tamit eh, ñuy gis bayaadu ibtayhi mooy di gis weexaay ba poqataan ba loolu mooy wan mooy li nga xam ne moo bokk ci sunanul fitra yi te yeneen mi alayhi salaatu wassalaam daal di ñu koy jàngal mooy natful ibiti waaw mooy di buddi karawu puqataan di ko dindi loolu le moo xam danga koy épiler wala di ko buddi surtout buddi bi ndax mooy gën a tax euh, xet gi te du gaaw a saxaat te xet gay nekk foofu du ci am loolu le fait que ñu bu yonent way sa saam muy yëgati loxoom ñu gis ko mooy loolu noonu day wane ne moom mi nga xamante ne nii mooy ndayu euh, xam-xam ñoom li nga xam ne yeneen yenent yi mu salaatu wassalaam looloo doon seen fitra noon la leen borom bi moo ñaale loolu mooy li nga xam ne noonu lañ doon doxale ci wàllu hygiène corporelle euh, mu ciy feeñ mooy jullit day toppatoo li nga xam ne mooy karawu naqam bi fexe di ko bu ko mënula guddi mu fexe def liñ naan épilation outil nawra ñi nga xam ne da ko ci kole xëcc ko karaw gi ànd ak moom ñaar yooyu ñoo yi bu njëkk bi mooy guddi bi boo manul bii boo manul nga wat waaw waaye bàyyi ku noonu rek mu sëq waaw xet yoo xamante ne neexul di fa euh, génne loolu bokkul ci li nga xam ne mooy civilisation li nga xam ne moom lay jullit war am waaw civilisé ak civilisé waaw te mooy dara du civilisé lu dul topp li nga xam ne mooy tànk yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon mu ne ñeegi nag ñu ñëw ci xadiis bi mu ne xadiis numéro deux cent onze ñaar téeméer ak fukk ak mu ne waan Abdullah ibn Amr ibn al-As mu ne xadis bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma moom ni ko bàyyam mage moom bariwul <laughs> Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il al-As ibn Wa'il as-Sahmi mooy maamam <laughs> waaw bàyyam sii woon di al eh, Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma eh. moom moom daanaka moom mook baayam sorewuñ ay ay maas lañu <laughs> mooy saxaaba <laughs> doomu saxaaba la radiyallahu taala anhu bokkoon ci waa Quraysh eh, bokkoon ci ñi nga xam ne ñu xëroon ci sunna yonent bi alayhi salatu wassalaam ah eh? eh, xam nga baayam moom douze la ko mage <laughs> am na sax ne non non ko mage ah non ko mage xam nga loolu koo magee onze ans <laughs> mooy xam nga kon bàyyam daa teel a dugg ci néegub sëy sa way <laughs> waaye ah am Sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu <laughs> yow li gën a màgg li ñu am mooy douze ans même douze ans imaginez léegi ki nga màggi douze ans léeg-léeg surtout France waa France day wàññi daanaan Sénégal da nga fay nekk di sol yenn yi di jaay yenn maanaay ñooy bàyyi xel mais fii moom <laughs> waaye yow defal lu la neex génn day mel ni sa waay <laughs> ak ay garab ay garab ngay romb ay <laughs> nit lañu duñ la sax kippe waaw loolu nag moo solo mooy toppatooy apparence kese mooy xoolal ki nga magee onze ans ki nga xam ne onze ans nga ko mag gis nga moo maywul mais fii te nag mook Sénégal ci yéen sauf que Sénégal c'est bien calé léeg-léeg ñii ñooy ñoom ñooy nekk ñoom kese alors que fii day di nekk loo xamante ne nii comme que gars yi dañuy gën a dugganteeg yooyu si wàllu comme euh, daje yi léeg-léeg du bari mais événement yu bari yéen a koy bokkaroo di nekk di kii wandoo xale yeeg mag ñeeg yooyu yëpp euh, façon mooy daanaka yow ki nga magi onze ans finalement yow da ngay day kii yàgg moom a tolloo quoi presque voilà <laughs> voilà <laughs> moom <laughs> onze ans la ko baaxee magi woon ñii ne no douze ans bo xëroon lool ci li nga xamante ne nii euh, mooy euh, sunna yonent mi saa saa moo tax moo doon bind doon bind moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne amul kenn ku ma ëppale lu ma jële ci yonent mi saa saa am bu amee kenn de Abdallah ibn Amr mii lay doon ndax kaana yaktubu wala aktub ndax da doon bind te doon moo bind te moom moo njëkk a tuub moo njëkk a dugg ci lislaam bàyyi moom Seydina Abdallah ibn Amr comme quoi ak mbaax moom amul damay bàyyi ba saa bàyyi dugg ci déedéet bu ci sa bàyyi duggagul yow duggal waaw <laughs> mu ngi noonu <laughs> waaye bu ngeen nekkee ci lu dul noonu it bul ne man fekk saa bàyyi génn gu ci du ci génne déedéet loolu mooy la yow génnal qu anfusakum yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum suñu borom daa ne yéen ñi gëm yàlla njëkk njëkk leen a sauvé kan anfusakum seen bopp d'abord boo paree wa ahlikum seen njaboot dóor a ñëw waaw yow moom na nga sauvé moom léegi a sauvé moom <laughs> mais yow sauver boo di sauver waat loolu daa mën a ne <laughs> waaye yow loolu <laughs> kon mu ne waan Abdullah ibn Amr mu ngi koy jële ci Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma an nabi muy jële ci yonente mi alayhi salaam annahu qaala mu ne al muslimu ki nga xam ne daal mooy ki wommatu ki nga xam ne mooy jullit bi pur daal dëgg-dëgg man mooy ka nga xam ne salimal muslimuna way wommatu yi ni moom way jullit ñi daal mucc nañu min lisaanihi ci ay way tukkee ci làmmeñam wa yadihi ak ay way tukkee ca loxoom waaw mu ne wal muhaajiru kanta ki nga xam ne mooy ki gàddaay man mooy ki nga xam ne hajara ma naha Allahu an mooy ki gàddaay sori bàyyi sori li nga xam ne moom la borom bi tere lépp lu borom bi tere boo ko bàyyee kooku yow anta muhaajir mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari imaamu Muslim rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo hadis bi war na ñëwaat gëj nañoo gis hadis buy ñëwaat de yooyu hadis Sayyidatu Aisha bi doon wax euh, ci wàllu kii man zalama qiida shibrin ah hadis boobu kii xam nga ñu la daan la Seydina Abdallah ibn kii Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn moom loolu daloon na ko xadisam ba nettali woon ko moom xadis boobu noonu dina ñëw bu Seydina Amr ibn ci biir téere bi waaw guddal ko lool ba niñ ci waxoon moo am naa buñ ci njëggee añ naan lii itam waxoon nañu ko le hmm? insha allahu taala xadis bii day ñëwaat ci xadis mille ci téere bi mille cinq cent soixante cinq kon mu ne euh, kon ki muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo est ce que ñoom ñekk ko solo ñu la déedéet a ah, seen sëriñ al imaamu Ahmad solo na ko seen seen mbokk taalibe al imaamu Abu Daawud ak ki nga xamante ne mooy al imaamu Nasaa'i rahmatullahi ala al jamii al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom dagoo indi ci ñaari bërëb la indi hadis bi ni indi na ko fi mu ko mooy ci kitaabul iman waaw mooy hadis numéro dix ah hadis numéro dix ci sahih imaamul Bukhari kitaabul iman min lisanihi wa yadihi léegi indiwaat na ko tamit ci kitaabu kitaabu riqaaq baabul intihaa'i anil ma'aasi kon buñ ñëwee ci xadis bi nga xam ne moo nekk sax ci ci ci kitaabul imaan yi mu ne haddathana haddathana Adam ibn Abi Iyas mu ne ki ñu nettal ma Adam ibn Abi Iyas a taalibi Shu'ba ibn al-Hajjaj takk na lu bari ci moom Adam ibn Abi Iyas muy Abdurrahman Abul Hasan rahmatullah alayhi al-Asqalani al-Baghdadi rahmatullah alayhi qala haddathana Shu'ba ngi noon mu nee na ki ñu nettali mooy Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Abi Safar wa Isma'il moo ko jëlee ci ñaari sëriñ moom imaamu Shu'ba amirul mu'minin fi al-hadith muy Abdallah ibn Abi Safar Sa'id ibn Yahmud am ñu ne ibn Ahmad al-Hamadani ath-Thawri al-Kufi rahimahullah wa Isma'il Isma'il ba moo Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi an ash-Sha'bi moo ko jëlee ci al-imam ash-Sha'bi ni Amir ibn Sharahil mi Abu Amr al-Hamadani moom it al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Amr moom moo ko jëlee ci Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallama mu jël ko Yonent bi alayhi salaam mu wax hadiis wal muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man hajara maa nahaa Allahu anhu kaana al imaamu muslim ibnu al hajjaaj ibnu muslim al qushayri an-Naysaburi Abul Husayn moom mu ngondi benn bërëb kitaabul iimaan baabu bayaani tafaadulil islaami mu ne wa haddathanaa Abu Taahiri muy Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Misri loolu lépp leen di turam ah <laughs> waaw léeg-léeg haddathanaa Abu Taahiri kese fii wax na ko haddathanaa Abu Taahir turam moo doon Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Misri euh, ko joowoon nag euh, ki ki askanam euh, ci wàllu Umawiya Umawiyuna wa Banu Umayya mawlaahum ah Abu Tahir al-Misri rahmatullahi alayhi moom moo ko jëlee ci mu ne axbarana mu ne xabaara nañu ibnu Wahb di Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri al-Misri taalib imaamu Maalik rahmatullah alayhi an Amr ibn al-Harith moo ko jëlee ci Amr ibn al-Harith ibn Yaqub Abu Umayya al-Misri waa Misra ngongo ñoom sàllale sàllale bi da ngay gis ne kon sàllale eh, waa Misra la ah qaala akhbarana kon Ibn Wahb mu ne an Amr ibn al-Harith kon wax nañ la muy Abu Umayya al-Misri rahimahullahu ta'ala an Yazid ibn Abi Habib moo ko jëlee ci Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi rahmatullahi alayhi moom it al-Misri gis nga càllale waa Misra ngoogu ah an Abil Khayr moom moo ko jëlee ci Abul Khayr di Marsad ibn Abdillah al-Yazani rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ponkal mu mag a mag a mag a mag al-Yazani moom it al-Himyari waaye al-Misri ah, Abul Khayr moom Misri la woon tamit hmm? kon mu ngi noonu kon gis ngi càllale bi yëpp waa misra la ah càllale waa Égypte ngongo annahu sami abdallah ibn abd abul xayr ah moo ne moo dégg marsad ibn rahmatullah alayhi mu ne eh, eh, <laughs> bi imam al-hafiz ibn hajar naan liir na ci bi xatti eh, waxoon Mighlataay que tur bi <laughs> du du Mighlataay Mughallataay waaw am na ñu naan sax Mughallataay voilà ah boroom xam-xam bu rëy boo xam ne euh, kii yom nu mu tudd d'origine turque la <laughs> nekkoon boroom xam-xam bu rëy bu ne euh, sancoon Égypte voilà mu mu ah ah mu am na ñu naan Mughallataay Mughallataay am na non Mughallataay <laughs> mu <laughs> Mughaltay waaw loolu waaw du Mughaltay Mughal mu am nañu ne Mughaltay am nañu ne Mughaltay ah <laughs> Mughaltay waaw waaw sëriñ bu mag a mag la woon euh, ay année sept li yi a génn àddina ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam euh, bi muy génn àddina mu ngi am ay côté soixante douze ans côté yooyu ah waaye année sept cent début sept cent yi Euh, bu ma juumul ay côté sept cent deux côté yooyu la génn àddina moom euh, alxaafis boroom xam-xam bu rëy la woon ci wàllu xadiis waaye ci wàllu taarix bi dina ci wàllu siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mughul taay wala mughlu mughlu taay waaw <laughs> ah, <laughs> ah, al imaam alxaafis mughul taay <laughs> waaw rahimahullah voilà voilà lii moo ko fàttali ma ne voilà mu ngi noonu ah kon mu ne kon eh, Abul Xayr annahu sami'a Abdallah ibn Amr ibn al-As ta'ala anhu waaw mooy l'islam ah l'islam gaa ñoo foog ne saa yi eh, arab la ñoom imam Bukhari nga foog ne arab la ñoom kan ñoom européen min Bukhara min Ouzbékistan <laughs> ñoom eh, waaw ñoom imam Muslim c'est des arabes al-Qushayri rahmatullah alayhi mais al imam ghazali ñoo ak ñeneen ak ñeneen mooy diine la joo xam ne melting pot la moo tax jullit bu xamul boppam moo naan américain yi daal vraiment melting pot mais vraiment yow xamoo sa bopp voilà <laughs> yaa ngi nii eh, kàngam yi ne senegal yi ne feneen ak feneen te duñu cosaanu arab fen waaw ñun nag dañoo tàmm ne ku baax rek foog ñu wutal ko cosaanu arab <laughs> waaw moom <laughs> buñ ko wutal cosaanu arab moom waaye baax nii rek ay maamam moom <laughs> mongol <laughs> ibnu mongol <laughs> doomu mongol ba ba ba ba ca Jingis Xaan ñu jàpp ne non loolu man nekk nañ leen ko seetal yaay yoo xam ne ci arab yi la bokk ba ba njàmbaas ko fa ma waaye loolu mooy la waaw pygmé ibnu pygmé doomi pygmé maam pygmé lépp léegi ngeen jàpp ne daal moom fu mu war a baaxe rek mooy am na dereetu leneen lu ko laal déedéet baaxul yàlla daa daa daa am benn benn. benn volontaire <laughs> kon nag mu ngi noonu moom mu ne moo dégg Amr ibn al muy wax ne inna rajulan sa'ala ala sallallahu alayhi wa sallam ayyul muslimina man salima al-muslimuna min lisani wa yadi kon eh, riwaa imam muslim bi daf ñooy leeral que ne yonent bi saa saam li ta waral mu wax xadiis bi waaw waaw eh, mooy ne daa am benn waay boo xam ne dafa laaj ne yeneen may saa saa mais kan ci way ngëm yàlla way wommatu yi moo gën mu ne ko man mooy ka nga xam ne salimal muslimuna mooy ka nga xam ne way wommatu yi mucc nañ min lisaanihi bu nee yi nag mooy ayu làmmiñam wayadihi ak ay loxoom léegi nañ ci ñëw nag ci xadiis bi tuuti kon mu ngi noonu wax nañ la ñu ko solo wax nañ la dina ñëwaat lii nag ah, mooy ci gën al muslimu dëgg dëgg muslim mooy ci mat dëgg dëgg dëgg mais tekkiwul nag ah képp ba képp koo xam ne nag ab jullit nga waaye yow sa ayu làmmeñ ak loxo jullit ñi muccuñ ci ko ñëw doo jullit déedéet mooy amul kamaalul imaan waaw mooy matalul dëgg dëgg ak ngëm yàllam waaye ak islaamam ak wommatoom dëgg dëgg sa soumission totale à Allah des na loolu kese la moo daal imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sharali sahihu muslim al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne qaalu maanaa al-muslimu al-kaamil wa laysa al-muraadu nafyu asli al-islaami an man lam yakun bi haadhihi as-sifa bal haadaa kamaa yuqaalu al-ilmu maa nafaa aw al-aalim Zayd ay al-kaamil aw al-mahbuub waaw <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne loolu boo neeroom xam-xam ni nee nañu maanaam mooy eh, eh, jullit bu mat sëkk mooy ki nga xam ne. way jullit ñi moom dañuy mucc ci ayu loxoom ak làmmiñam mu ne waaye jubluwuñ ci ne dañuy dàq euh, cosaanal wommatu nekk jullit ci képp koo xam ne yow làmboo woo jikko yi meloon yi waaw moo tax jullit day def bàkkaar rek léegi ñu commencé ne ñooñ ko excommunier loolu du suñu bakkan yi lay tegu ah. def na lu garaaw gaa yi def lu garaaw waaw <laughs> Hajjaaj ibn Yuusuf ñaata saxaaba la kenn taxawul ne waa ji yéeféer la waaw <laughs> def na bàkkaar yu rëy jul mais ndax gaa yi mucc ñu saxaaba yenente way sa muccuñ ci ayu loxoom rey na ci ñu bari kay mais teewul kenn neewul waa ji jullit waaw <laughs> mooy jullit bu mat sëkk waaw al muslimu mooy ki gëm man salimal muslimuna ki nga xam ne mucc na way ngëm yàlla yi ci ayu làmmiñam ak loxoom ayu làmmiñam nag euh, mooy wax yu ñaaw yu ñuy génne moo xam di jëw mbokk jullit wala di ko xas wala di ko ŋaññ ah waaye du du du du euh, euh, di ko dóor waaw di ko dóor bi dompat di def yoo xamante ne ni amoo ci droit ci sa mbokku jullit di ko pes di ko mbéj di ko kurpeñ di ko kë këdd ak sa loxo bi sa conco bi yooyu yëpp yooyu yëpp façon kii la waaye jël sa plume di bind loo xamante ne nii te boobu sax booy gën a garaaw léeg-léeg waaw loo xam ne day yàq deram ba faw loolu yépp nag ci la waaw sa plume sa clavier sa loxo bi nga xam ne moom ngay tapé sa message yi wala yi ngay publier ngir yàq der yow boo nit ñi muccul ci lool xamal na yow sa sa sa wommat sa ngëm yàlla des na waaw kon nag mu ngi noonu waaw kon nag wayadihi kanta wayadihi ayu làmmiñam ayu loxoom mooy liñ la doon wax lisaanihi mooy làmmeñ bi wax yu ñaaw yu ñuy wax waaye mais mbëllee <laughs> mooy ne waa ji mbëllee gi muy mbëllee nit ñi même bu waxul <laughs> di la mbëllee <laughs> waylul li kulli humazatil lumaza mu nekk ci yooyu di lam su nit ñi ci bëtam yi day lam ak ak ak bakk ak ak làmmiñam yi kooku it loolu ci tooñ la ci ci ci ci ay wi la bokk waaw mu ne nag kanta wal muhaajiru waaw wal kanta li nga xamante ne ni mais nag bon lii nag dañ ciy génne mucc ci ay loxoom ak euh, euh, làmmiñam dañ ciy génne ki nga xam ne moom dañ ko toll xam nga borom yonent borom bi nee euh, borom bi bëggul laa yuhibbu llahu al-jahra bis-suu'i min al illa man zulim borom bi de bëggul di biral ci wax loo xamante ne nii suu ñaaw la lu ñaaw la ci wax lu dul ku ñu foon boo ko tooñee nit ah yaa jeexal xolam tooñ ko mu wax la loo xamante ne bon bëggoo woon mu feeñ te lu ñaaw la mais loolu boroom bi du ne waa ji kaay ñu jeewa wii bokkoo ci non kooku bokku ci kooku bokkul ci ñu naan man salima parce que yow yow kooku loolu moom loolu mu de du lu xaraam ci moom waaw waaye yaa fi nekk ah, def bàkkaar boo xam ne dana fàng ci biti te nëbboo ko kenn ba pare bëgg ndax ñoo xamante ne ñu ngi lay door a xam tem nga luubal seen alal wala buñ la buñ la wóoloo ci seen doom yi nga def fa lu ñaaw kooku nga wax ko loolu moom moom moom kooku dara kooku xam ne kooku jullit la waa ji def loolu bàkkaar yu mag jullit la mais waa ji la fekk mu dénoncé ko ak ayam yi mu nekk ngir ñi nga xam ne ñoo ko war a faj faj ko balaa muy àgg ci ñag bi di fa am kër ah di fa sañ lu baax waaw waaye képp koo xam ne wayadihi moo képp koo xam ne mooy exécuter peine yi waaw il faut peine yàlla yi mu teg sariya bu nee dagg leen loxo diw am na ko koy def waaw léegi koo ngi ko def kenn du ne ko ah yow boo fi daggee loxo jàmbur yow kon bokkoo ci ñi nga xam ne yow al muslimul kaamil parce bu boobaa loxo jullit nga dagg te kon bu boobaa moom moom lam lam muslim moom moom <laughs> muccul ah <laughs> lam <laughs> ci sa li nga xamante ne nii mooy sa ayu loxoog yooyu dañ naan ko déedéet waaw ak ki nga xam ne moo war a jër yàlla dóor ko dóor waa ji nga xam ne yari sariya ko dal kooku bokku ci waaw kooku moom ah kooku moom mënu la mucc ci ayu lo ci ayu loxoom lu metti la waaye def na ko teg de te ma bu ko tegee kenn du na ko ah kon yow rokkoo ci wara julli dee yow <laughs> déedéet mu ne wal muhaajiru beneen côté mu ne wal muhaajiru kon gis nga ngay beneen côté bi imaamul Buxaari yi moo ko imaam muslim côté bële rek lañ mu ne wal muhaajiru kantaa ki gàddaay man hajara ma nahallaahu anhu mooy ki gàddaay li yàlla tere waaw xam nga al muhaajiru ci cosaan mooy ki nga xamante ne nii ca jullit ña ñu njëkk ña mooy jóge ko doon jóge Makka di dem Abyssinie Éthiopie ngir rawal seen diina wala jóge di gën a mag te yonent bi saasaat génnoon ko jóge Makka dem Makka euh, Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ngir rawale seen diine bàyyi seenum réew ngir rawale seen diine loolu am na boo xam ne yaram yee koy def mais am na boo xam ne baatin la biir la waaw bu biir bi mooy lan mooy bàyyi lépp loo xamante ne nii sa bakkan ci ciy wommat jëme waaw muy am nafsul ammaaratu bisu comme ni ko al imaamul xaafis waxe bi muy saraloo wa shaytaan ak shaytaan mooy daal lépp loo xam ne du yàlla lam lay woo jëme yow nga fexe gàddaay loolu le waaw lu la bakkan di woo bànneex àddina ak yooyu lépp du lu ñaaw yow nga gàddaay loolu le dina naqari nag fii mu ne xam nga ne ñépp sawaay xam nañ ne championnat yi am ñépp nekk ci caaxaan yi nga bako fi ngir yàlla sawaay kooku gàddaay na kooku vrai gàddaay na non kooku moom sawaay gaa yi seen tal ci caaxaan yi nga xam ne foo jaar moom la ñuy yow da nekk sa néeg toog sax écho yi di la fekk si malgré ça nga nga nga yar sa bakkan noot sa bakkan ba doo ko bàyyi ci caaxaan yooyu ndax boo ci duggee engrenage la doo too pare di yàq temps kese ngay dëkke waaw te yu bari war na la ci da diine te taxawoo ko xamoo ci fiftin te fexewoo xame ko ngay permettre sa bopp di seetaan yoo xamante ne nii dalay da dalay ah, ah, texee di loo waaw wajtanibu majalis ash-shaqawa <laughs> Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waxoon mooy te ne ko lan jataayu yi nga xam ne jataayu texee di la waaw waaw te kullu nafsin ci jaam bi jawharatun nafisatun boo xamante ne ñoom <laughs> lam tanjali moom yumkinu an tastariyal kanza biha boo xamante ne la yatanafa xayruhu fant biha waaw yow léegi nga bëgg a permettre sa bo alors que sa noppi gu nekk dees na la ko laaj ëllëg waaw ci loo ko noo ko jeexale woon waaw waaw nokki mu ne nokki nit bu nekk nit ku ne jawhara ab wurus lu cher lu précieux nafisatun waaw bu bu bu tedd ta màgg ta ta ta njariñ ta bari njariñ mën nga cee jënd ay trésor lu dul